rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyâdous-Sâlihîne min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil xaamisi wat-tis'iin. wa ammal ahaadiisu fakasiiratun jiddan wa hiya mashhuuratun fi saxiixi minhaa kon al imaam al haafiz an-Nawawi di wax ci garab gii ñu nekk ba léegi wal fàtte ñu ngi ci kitaabul adabi turu mooy téereb teggin waaw ñu ne woon ci buntu quatre-vingt-quinze baabu istihbaab at-tabshiir li nga xamante ne nii moom lañ sopp ci di bëggal sa mbokk jullit di ko jox la bonne nouvelle waaye bu amee bonne nouvelle nga koy eh, lu baax nga koy ndokkeel ci loolee gisoon nañ wàll wu njëkk wi di aayaay alquraan yim ci indi woon eh, te bi mujj woon indi moom bim na woon wa qaala ta'aala id qaalati almalaikatu ya maryamu inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu almasih ba pare mu ne al aaya wal aayaatu fil baabi kathiratun ma'luuma mu ne mooy laaye boobu te aay yi wax ci bunt bi bari na ñu ñu xam la ci alxuraan léegi nag mu ñëw ci wàllu xadiis bi waxoon nañ la ñaata xadiis la fi indi mu ne waa mala xadiis mu ne ndaal xadiis yi fa kasiiratun tamit yu bari la yuy wax ci wàll wi nga xam dafa bokk ci teggin yi tegginu jullit ak ñi nga xam dañu bëgg a am tool ci toolu nit ñu baax ñi mu nekk seen mbir seen moomeel ñu bokk ci daa bokk ci teggin yi di jullit bi war a amal mbokkam mooy mu fexe di ko jox ay bonne nouvelle ban du ko jox ay ay nouvelles yoo di koy tiital waaw di ko bëggalee di ko jox ay xabaar yu neex waaw te bañ di ko jox ay yoo xam ne bu ko déggee tiit ak yu mel noon waaye bu amee loo xam ne lu baax la mu koy féliciter di ko ci tatagal kon mu ne waa mala xadiisu ndaal xadiis yi fa kasiratun lu bari la jiddan lool wa hiya te ñoom mashhura yu siiw la fi saxiix ci téere saxiix yi mu ne minha bokk na ci mu commence hadith sept cent huit mu ne wa nabi ibrahima wa yuqaalu abu muhammadin wa yuqaalu abu muawiyata abdillahi bni abi awfa radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam bashara khadija anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam bashara xadijata radiyallahu anha bi baytin fil jannati min qasab laa saxaba fiihi wala nasab muttafaqun alayhi alqasab huna allu'lu'ul mujawwaf wassaxab assiyaax wallagat wannasab atta'ab assaxab assiyaax wallagat wan nasab at-ta'ab kon al imaam al mu indi xadis bu njëkk ci buntu bi mu abi Ibrahim mu koy jëlee ci koo xam ne dakkantalam mooy bàyyi Ibrahim lañ koy woowe wa yuqaalu am na ñu ne Abu Muhammad voilà mooy Abu Muhammad moo doon dakkantalam mooy da ngay gis kon wuute la am ñu ne noo Abu Muawiya voilà mooy ñetti dakkantal yooyu daal. ci la boroom xam-xam yi ñii di ko woo ne abu ibrahim la ñii ne abu muhammad ñii ne abu muawiya waaye lu doon turam mu ne abdallahi abdillah ibn abi awfa di abdillah ibn abi awfa alqamat ibn xaalid ibn alxaaris radiyallahu taala anhu wa ardaah nga xam ne al aslamiyu radiyallahu anhu anna rasulallahi kenn dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam bashara bëggal na xadijata suñu yaay xadija radiyallahu anha bint xuwaylidin radiyallahu anha bi baytin ci kër goo xam ne fil jannati ca ajjana min qasab ci wurus la woo xam ne moom lañ ko defare lépp wurus la moo naan imaam mu ne al al qasabu huna al lu'lu'ul mujawwaf mooy way muy ne lépp pale pale yu ndaw la yaa kër nga jàpp benn nit non ngandum yi bi moo raw ay pale yi ngay dégg ci kaw suufaa ah. boo mën a dégg ci ci réew yu maggee ki Washington ak ci maison rouge ak maison waaye yow fenn fenn non lu <laughs> lu waaye lépp woor bu bu bu bu mu sell la nekk <laughs> waaw mu ne rek laa soxaba fii gis nga kër googee njëndi googee pale boobee ko borom bi new yonent lay saa saam dëggal sayyidatu Xadiija radiyallahu anha la saxaba fii al imaam mu ne as as saxab as-siyaahu wal-laghab waaw saxab mooy ay yuuxoo <laughs> waaw ay wax yoo xam ne wax yu jaxasoo amu fa waaw loolu amul foofu Allahu akbar mu ne wala nasab wan nasab at-ta'ab an nasab mooy coono voilà mooy kër googee amul ay coow amul wax yoo xamante ne nii non te amul ay ay ay coono coono amu fa mu ne muttafaqun alayhi hadith bii daal imaamul Buxaari ak al imaam Muslim Abul Husayn rahmatullah maa daal dinañ koy solo léegi laaj bi mooy est ñoom dong ko solo ñu ne seen sëriñ imaam Ahmad moo leen ci jiitoon al imaamul Buxaari rahimahullah andi na ko ci ñaari bërëb. waaye bi nga xam ne moo gën a ci moo kitaabul manaaqib baabu tazwiij an-nabi sallallahu alayhi wa sallama Xadiijata radiyallahu anha mu ne haddasanaa Musaddadun al-imaam al-Buxaari mu ne ki ñu nettali mooy Musaddad di Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi Abul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddasanaa Yahyaa mu ne ki nga xamante ne moom moo ñu nettali mooy Yahya ibn Sa'id dañu Yahya la wax mu Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan al-Hafiz Abu Sa'id al-Basri al-Qattan al-Ahwal rahimahullahu ta'ala an Isma'il moo ko jëlee ci Isma'il di Isma'il ibn Abi Khalid Hurmuz Abu Abdillah al-Kufi al-Ahmus al-Bajali rahimahullahu ta'ala qala mu ne qultu damaa wax man man Isma'il li Abdillah ibn Abi Awfa damaa wax Abdallah ibn abi awfa radiyallahu taala anhuma parce que moom baayam saxaaba la woon de loolu moo tax <laughs> kii <laughs> anhuma bi loolu dama ko fàtte woon préciser sànq da man nga voilà mooy boo gisoo comme ibn abbas wala abdallah ibn umar radiyallahu anhuma mooy moom baayam saxaaba la euh, mu ngi noone euh, moom <coughs> jaayante na ci eh, nga xamante ne mooy eh, ca bay'atu ridwan ca moom bokkoon na ci moom ah, sayyidina Abdallah ibn abi awfa waaw mu ngi noonu le moom mii eh, am na ci boroom xam-xam yi ñu ne mooy saxaaba bu mujjee génn àddina fa nga xam ne mooy Kuufa xam nga bu dee Basra Seydina Anas la mooy saxaaba bu mujjee génn àddina Basra tanta Kuufa nañu ne mooy saydna abdallah ibn abi awfa sahibu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam kon mu ne qultu ismail mu ne dama wax li abdallah ibn abi awfa radiyallahu anhu laaj ko mu ne ko bashara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam khadija ma ne ko mais yeneen may saa saam dafa bëggal sayna sayyidatu Khadija radiyallahu anha mu ne ma naam qaala mu ne naam bi baytin min qasabin la saxaba fiihi wala nasab Allah noonu la ko al imaamu euh, euh, al Buxaari rahimahullah daal di indee fii nii waaw boo am na nag lu euh, mu ko lu mu ko indee leneen boo Bashir wala ne qaala fa haddathnaa fa haddathnaa fa haddithnaa maa qaala ba fekk bon Ismaïl da ne da doon da ne Abdallah ibn Abi Awfa da ne intamara boobu moo nekk ci abwaabul umra baabu mata yuhillu al al al kii la mata yahillu al mu'tamir voilà foofu mu ne intamara rasulullah sallallahu alayhi wasallam abdullah ibn abi awfa wa tamarna ma'ahu falamma dakhala makkata taafa wa tufna ma'ahu wa ata as-safa wal marwata wa ataynaha ma'ahu wa kunna nasuhu min ahli makkata an yarmiyahu ahad fa qaala lahu saaxibun lii akaana daxala alkaaba qaala laa qaala fa haddithnaa maa qaala li Khadija qaala radiyallahu anhaa bashiruu Khadiijata bi baytin min aljannati min qasabin laa saxaba fiihi walaa nasab voilà kon lii la euh, léegi euh, bon loolu euh, wax ni dañoo ñun yonent waaye saa saam umra na ñu umra ànd ak moom mu dugg ba mu duggee Makka ñu dugg ànd ak moom ca Makka mu taafa moom mu tawaaf ñu tawaaf ànd ak moom mu dikkal Safa ak Marwa ñu dikkal ko ak moom mu ne ñun nag dañ doon fexe di nekk di ko wër ngir di ko suturaal di bañ waa Makka am ku ko ku ko jam daal ku ko <laughs> def lu lu noonu <laughs> am benn mu ne benn waay boo xam ne man Ismaïl bu boo xam ne sama àndandoo la woon ne ko waa bi Abi Awfa Ah mooy Abdallah waaw kaan daxalal Kaaba yonent way saam du ko na ci biir Kaaba gi mu ne laa déedéet voilà parce que lii bokkul woon ak bi nga xam ne fatxu Makka loolu xaala mu ne léegi nag fa xaddis naa maa qaala li Xadiija ne ko waaye kon nettali ñëw li nga xam ne eh, moom la yonent way saa saa wax si naa Xadiija mu ne qaala nee na bashiru Xadiijata bëggal leen sayyidatu Xadiija bi baytin min al-jannati min qasabin laa saxaba fiihi wala nasab kaana al-imaamu Muslimu Abul Husayn rahimahullahu ta'ala moom mu ngi ko solo fi nga xamante ne mooy kitaabul fadaa'il ah kitaabu fadaa'il as-sahaabati radiyallahu anhum baabun fadaa'ilu wala baabu fadaa'il Khadiijata ummil mu'miniin radiyallahu anhaa mu ne haddasanaa Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr <laughs> moom mooy de moom ci baayam lay jële Muhammad ibn Abdillah ibnu Numayr al-Hamadaniyu Abu Abdirrahman al-Kufiyu rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana abi mooy Abdallah ibnu Numayr ibnu Abdillah wala Abu Hisham al-Kharifiyu al-Kufiyu al-Hamadaniyu rahimahullahu ta'ala wa Muhammad ibnu Bishr al-Abdi ah, mu ne kon baayam moo ko nettali ak beneen sëriñ di Muhammad ibnu Bishr al-Abdi di Muhammad ibnu Bishr ibnu al-Farafisa ibnu al-Mukhtar Abu Abdillah al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Isma'il moo ko jëlee Isma'il bi ñu gisoon sànq muy Isma'il ibn Abi Khalid Hurmuz rahimahullahu ta'ala qala qultu li Abdillah ibn Abi Awfa akana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bashara Khadijata bi baytin fil janna qala na'am basharaha bi baytin fil jannati min qasabin la sakhaba fihi wa la nasab voilà kon hadis baa ngi noonu nii mooy ni nga xamante ne noonee la ko al imaamu daal di indee kon ñaal imaamaani nii lañ ko soloowe rahmatullahi alayhima léegi lëkkaale ginnaaw njànge boobu lëkkaale bi mu am ak bunt bi mooy bégal ah, say mbokk jullit ci lu baax yonent bi alei salaatu salaam bégal ki nga xam ne mooy yaay jullit ñi nga xam ne mooy sakanu euh, sayyidil anbiya war rusul dalu waayu euh, sangu yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ak ñi yàlla solo muy sayyidatu Khadija nekk sangu ñi nga xam ne ñooy eh, eh, eh, waa waa waa waa waa waa waa waa allah <laughs> allahu akbar waaw sangu jigéen ñaa ngoog waaw radiyallahu taala anha wa ardaha léegi mu bégal ko lan ci aljana waaw joo xamante ne nii min qasabin waaye nekk loo lépp wurus la waaw lépp wurus la waaw Allahu akbar waaw te xam nga xadiis bu mel nii al imaam at-Tabaraani da koo solo ci al-Awsat sayyidatu Faatima ci boppam daal di laaj yonent may saar saar ne ko yaa Rasuulallah ayna ummi Xadiija <laughs> ne ko ay yonent may saar saar sama yaay Xadiija moom fu mu ne <laughs> radiyallahu anha qaala fii baytin min qasab mu ngi ci palais boo xamante ne nii ci wurus la nekk nee na ma ne ko amin ala al qasab mais yeneen saa salaam sayyidatu Fatima ne ko alayhim as-salaatu wassalaam waa ci ci ci ci ci façon wurus yi mu ne laa min al qasab al manduum bid-durr wal lu'lu' wal yaaqut <laughs> waaw non oh, palais yoo xam ne wurus wa ñu ngi ko nose ci pierre mooy gën a gànjaru ci ay corail ak ci ba pas yu yi ah non dañu bokk pour kese ah non waaw yaa seen Québec yooyee noonu fala ne Allahu akbar <laughs> ah wow Allah la ilaha illa Allah ah saawaay <laughs> <laughs> lii moom te pourtant xadiis bu mel nii Seydina Abu Hurayra soloo na ko tamit eh, comme ni nga xam ne noonu la ko eh, Shaykhaani daal di solo Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne ataa Jibriilu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa qaala ya rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam haadihi Xadiijatu qad atatka maaha inaa'un fiihi idaamun aw ta'aamun aw sharaab fa idaa hiya atatka faqra' alayha assalaamu min rabbihaa faqra' alayha assalaama min rabbiha azza wa jal wa minni wa bashirha bi baytin fil jannati min qasabin la saxaba fiihi wala nasab allah <laughs> waaw mu ne Seydina Abu Hurayra mu ne Seydina Jibril eh alayhi salaatu wa salaam dane ya rasulallah e yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam haadihi Xadiija fekk Sayyidatu Xadiija dafa demoon uti woon Euh, loo xam ne moom la uti woon loo xam ne min idam mu ngi yen woon benn kii la yoroon maaha ina un am ndab la yoroon fiihi idam idam euh, mooy loo xam ne li ñuy lekk moo ca newoon moo xam euh, mburu la wala leneen loo xam ne daal moom lañuy lekk quoi moom la defoon ca ndab lam yoroon hein léegi mu ne ko nag fayda atatka bu agsee bu la dikkalee mu ngi nee di ñëw bu agsee faqra alayha salaam min rabbiha jottali ko sa nuyooy boroomam azza wa jalla mi nga xam ne màgg na tedd na waaye wa min nii jottali ko nuyu ma ne jibril alayhi allah wa bashirha ta bu ñëwee na nga ko bégal bi baytin ci kër goo xam ne fil jannati ca jana min qasabin ci wurus woo xamante ne ni jaam masu koo gis wala saxab amul yuuxoo ki yaxawa ki xaaxoo doot coow yi doot wala nasab amul coono mu ngi noonu kon ah, lii nga xam ne amul coono du fa am njàqare du fa am déedéet jeex na waaw moom mi nga xam ne këram moo njëkkoon a nekk kërug lislaam waaw yàlla na moos coono gi mu daj ngir lislaam borom bi faye ko kër goo xam ne te kër gi nekkul mooy ginnaaw li mu am waaw mooy lii surplus la <laughs> am dollente la ci li ko yàlla fay waaw foo xam ne pale boo xamante ne biir aljana ni muy rëy rëy rëy sayyidatu Xadiija moo ko moom radiyallahu anha amul lépp di wurusu <laughs> waaw <laughs> amul yuuxu amul yaxaw amul dara amul coono coono yam dajoon ca kaw suuf njaboote jullit ñépp baleen waa waa Makka di jéem a toroxal te du te te te doonu joon sotti loolu manul woon a sotti loolu ñu doon jéem lépp suñu borom fay ko lii waaw waaw këram de aka yaatu woon ngir kullu man amen waaw ngir képp ku gëm ku mës a gëm rek sayyidatu Xadiija radiyallahu anha daal ñu lay njaboote saa xaj ak seen amuloon xaj ak seen nekk ndayu ñépp waaw daj lu metti foofale xisaar baag loolu lépp ay waay kooku waay xam nga ne borom bi ko fayee wallahi dina gërëm sawfa ta sawfa akbar moo tax it njabootam boobee la borom bi tudd waa ah, baytam ah, ahlu bayt innama yuridu allahu li yudhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt ndax waa ahlul bayt njaboot yonent bi alayhi salaam ci moom lañ jaar ñoom alqaasim hatta ba ci ñi nga xamante ne ñooy ñi fekke lislaam bi ah ñoom sayyidatu Zaynab sayyidatu Ruqayya Ummu Kulthum sayyidatu Fatima radiyallahu anhunna ak sayyidina Ibrahim ba mu des moom sayyidina Ibrahim moo ci bokkul ci ñoom moo jógewul ci moom waaye ñépp ci moom lañ jóge këram googee nga xam ne njabootu yonent bi sallallahu ci ñoom la ñu mu ñu la ñuy ba ci kaw suuf ba léegi ñépp di sëtu Seydina euh, Sayyidatu Khadija radiyallahu anha ndax ci Sayyidatu Fatima lañ jaar ak Mawlana Ali ibn Abi Talib asadullahi al-ghalibi alayhim ridwanul euh, ñoom la borom bi bëggoon doon namm lenn kese ngir dindil leen lépp luy takk takk ahlal bayt loolu mooy kër moo tax keroog comme niñ ko gisa woon hadis sayyidatu euh, faat euh, Aisha bi na ko doon sayyidatu Ummu Salama bi nga xam ne radiyallahu anhuma ku nekk nettali nga ko bi yonent bay saat salaam Seydina Ali daa ñëw Seydina sër daa ñëw mu dugal ko ci benn mbàjj waaw Seydina Ali ñëw mu dugal mu dugal ko Seydina al al-Husayn ñëw mu dugal ko Allahu akbar mu ne allahumma haa'ulaa'i ahlu bayti ñaan la aaye ba wax mu defal leen ko ñii ñooy sama waa kër kon nag mu ngi noonu yonent bi alayhi salaatu salaam di bégal soxnaam comme quoi bégal sa soxna wax ko bonne nouvelle loolu dina ma neex te dafa bokk jaamu yàlla la te ci teggi ni la bokk waaw di bégal ñëpp ba mu def sa waa ñooñ loolu moom doo dara waaw <laughs> moo tax fa ba <laughs> waaw kon joxe laa bonne nouvelle rawatina ñi la gën a jege ak ñi nga xamante ne jullit lañ waaw loo xam ne boo ko xamee ci ñoom xam ne du ñu ci woroo tamit boo leen ko waxee du tax ñu jàpp ne voilà léegi jaratul ñuy jaamu yàlla ah, ah comme que kay c'est fait waaw ñooñu nga bégal leen eh, loolu dafa am solo sëriñ bi gis ci taalibe yi koo xam ne def nag njàmbaarte bu xam ne da koy xam ne ne bu ko waxee du nekk eh, lor ci moom mu daal di koy bégal wax ko loo xam ne qualité yu am la loolu sunna la kon nag mu ngi noonu lëkkaaleem mooy baabu istihbaabi tabshiri wa tahni'a lil xayr waaw ah, yonent waaye saa saa bégal suñu yaay Xadiija